kooku ñii mooy éléments yi nga xamante ne mooy tax daaraa mën a taxaw ngir daara mën a taxaw faw am ndongo yu fay jàng faw am sëriñ daara bu fay jàngale waaye ndongo yooyu fay jàngale tamit faw ka nga xamante ne moo leen fi indi mu am rôle boo xamante ne war na koo joué ci bi daara ji yaakaar naa yii ay taxaw seer ay tomb la yoo xamante ne incha allah ju ñàkk mu baax ñu ko ci biir waxtaan wi te kenn ku nekk am sa warugar woo xamante ne war na la ci biir daara jooju ngir daara ji ma dox lii lu mat a jàngat la lu mat a bàyyi xel la bi mu ñëw nag mi ngi ànd ak sëriñ naa Lay ànd tamit ak sëriñ Daaru Diop moom tamit yor mooy daara foofu di jàngale ci Touba ñoom ñëpp ñu ñu déplacé wu jóge Touba ñëw ngir bokk ak ñun jotaay bi tey ñu ñaan yàlla fayal ñu leen. xam naa ne bala ñuy jox sëriñ bi kàddu gi rek ñu fàttali ne incha allah suba ci talaata ji danañu dalal sëriñ Damine mu ànd ak ñun ci alaqatul insaani bil mu ngi relation bi nga xamante ne moo dox ci diggante doomu aadama ak ma yi bu dee ci àllarba ji incha allah ñu fas yéene dalal sëriñ Hamsatu Jaxate mu ànd ak ñu jàngat lenn ci jukkoy Seyxul Xadim Xaadimu Rasul min axlaaqi Seyxul Xadim bu dee ci alxames ji incha allah sëriñ bu Muhammad Kunta la ñuy fas yéene dalal ci mafhumul jihaad fi tasawuf te mooy jihaad ni nga xamante ne noonu la ko tasawuf déggee bu dee ci àjjuma ji incha allah ñu fas yéene ànd ak sëriñ Moustapha Mbacke Kaolack ci al waqful islaami yi kon lii mooy programme ay bis gi nga xamante ne ci lañ nekk. xam naa ne dañu def rek mooy dañu jox kàddu gi sëriñ Seexuna Ka ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la fa yéenee ànd ak ñun tey jàngat ko yàlla na ko jàll defal defal defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه سوي الرضوان والتمكين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي wajhal kalaami raasidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arsida assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibu yi ñu nga am mbégte bu baax ci bokk gi bokk ak yéen jataay bii mooy jataayu xam-xam di siyaare yi dëkk bi rawatina ki fi nekkal boroom Darou moxti ak mbooleem njabooti borom Darou moxti gépp di ñaan sunu boroom yokk seenu fan yokk seen wér ba mboolem sumb yi nga xam ne bëgg nañ koo liggéey borom Darou Moukhty lépp ñoo eggale ko ci seen sago yàlla na ko yàlla def di nuyu ba tey kuréel bi nga xam ne ñoo sos jataay bi te jataay bi lépp doon xam-xam muy alwafa nga xam ne réew mépp wala àdduna bépp xam na seenub liggéey ci li ñuy liggéey ci xam-xam waaye dëkk boroom Darou Moukhty ku ci taxawal lu mel nii day mel ni li nga war a def rek nga def ndax maam Cerno ku ne xam na ko ci lim taxawee ci xam-xam ci yoonu murit koo xam ne sëñ Tuubaa yow la dénkoon tarixatul muridiya mu liggéey ci lim ci liggéey bu ay sëtam taxawalee lu mel nii loole dana yéeme sax waaye dañoo jaar fañ war a jaar kon yal la yàlla yal na leen yàlla saxal ci lii te ñu daje cee ngërëmal borom Daaru Muxti euh, jataayub tey bi nag waxtaan wi ne ko sëñ Modou Kara léegi noonee rek lañ ko tënkee tem bi moo doonoon taxaw seetlu ci daaray alxuraan yi taxaw seetlu ci daaray alxuraan yi loolee nag lu war sëkk la ci ab jullit rawatina jamono ji ñu nekk mu am setantal ci taxawaay yooyu benn ci lu mu ci am mu jël ko te dundal ko ndax jamono ji ñuy toll daara alxuraan yi bari nañ ay jàmbat yoo xam ne jullit bu ne war naa jël tànkam fexe saafara jàmbat yooyu nga xam ne ñu ngi koy jàmbat kon nag loolu bu ñu koy waxtaanee loolee war na ci jullit bu ne mu jël ca solution boo xam ne ci lay fexee saafara la nga xam ne moo ciy waru garam tomb yi nag tomb waxtaan wi ni ko sëñ Modou Kara waxee dañuy jël dara ci alxuraan ngir xaymeem loo ko jullit bi comme ni ko suñ boroom waxe li ci tool paman mooy jàngale jàngalekat alxuraan bi ban rôle la war a suyee ci dara ñaar ñetteel bi mooy waajuru xale bi wala bàyyi xale bi ban rôle la war a ci daara alxuraan ñeenteel bi mooy ñi ñu wax yaayu daara wala bàyyi daara ñooñu it ban taxawaa leen taxaw ci daara te ñent ñi def naa ñoo ñoo composé daara sunu boroom wax nañu ci alxuraan ne laa yaatihil baatilu min bayni yadayhi wala min xalfihi tanzilun min hakimin amid loolu jullit bu ne war naa jël aay ju jàngat ko bu baax a baax ndax alxuraan sunu boroom nee na moo ko wàcc ci kaw suuf te moo koy wattu inna nahnu nasalna sikra wa inna lahu la xaafisun waaye wattu googu nga xam ne sunu borom mi ngi koy wattu jullit bu ne war naa wattale sunu borom loola te wat ni mu koy wattale nu mu koy wattalee sunu borom mooy lim ci war a suyee di ko ci liggéey mu fexe ba loolee du boy du booy loolee kon taxaw seetlu war na ci jullit bu nekk mu def ko ci sunu boroom wax nañu ci alxuraan wax ko yonent bi sallallahu wasallam waaye bi mu ko digale yonte bi da koo diglaale mboolem julli ñi ne ko fastamsik billasi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim ndax wa innahu la sikrun laka wa li ka wa sawfa tusalun yow yonentub yàlla bi yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam na nga jàpp ci téere bii nga xam ne mooy alxuraan ndax moom lañ moom lañ la wax yu te mboolem jullit boo xam ne ab julli la war na mu jàpp ci loolee wala xaw mi kam mooy mboolem jullit ñi teyit wasafa tus aloon sunu borom nee na bu ëllëgee loolee dañ leen ko laaj kon nag war jullit bu ne war naa fexe bu ëllëgee buñ ko laajee loola mu am tontu lu dëgër sëriñ Tuuba xaadimu rasuul wax nañu ne képp koo xam ne bëgg naa jege boromam nay jàngal qur'aan wa man araada al qurba min mawlaahu falyaqra il qur'aan la saaw kon jege jege jege sa boroom lépp lu koy tax a def loole war nga ca góor góorlu te suñ suñ Tuubaa nee na ku bëgg a jege boroomam nay jàngal qur'aan nee na it képp koo xam ne bëgg naa am ngërëmul yàlla nay jàngal qur'aan qultu wa ma yuridu lir rahmani falyusbitan tadabbur al qur'ani kon defe naa lii jullit bu ne bëgg na ko ngërëmal yàlla ak jege yàlla kon ginnaaw loolu alxuraan moo koy maye ku ne war na koo góorgóorlu taxaw ca kon ginnaaw nii la amee njariñ nag jullit bu ne war naa xante woo njariñ loola ba kenn du ko ci ëppale te njariñ la kat nu nit di def ba am ba ñàkk ci am dara lu jafe la ndax sëñ Tuubaa nee na saa yoo xam ne nit ki xool na ab kaamil képp ngir jëmi yàlla sunu borom dana ko oyofalal dana oyofalal ñaari ñaari waajuram ci bam yoo xam ne dañ leen doon buggal ci bàmmeel ku xool ab kaamil xool ab kaamil kon loolu boo ko xoolee xam ne njariñul képp la feese te it jamono yu ñu nekk maanaam li fàbbe dafa bëri ak li nga xam ne ñi nga xam ne dañuy woote ci leneen lu dul alxuraan moo tax jotaay yu mel nii di ko woote ngir soññee ci liggéeyal alxuraan lu am njariñ la te Sëñ Tuubaa na képp koo xam ne mi ngi jàng alxuraan moo xam nu ko mën a jàngee la sunu borom dana oyofal ñaari ñaari mba ñaari waajuram dana oyofal seen bëggulum bàmmeel doonte ñoom sax dañoo doonoon ay musaarik maanaam dañoo doon ay mus musaarik maanaam dañoo bokkaale suñu borom kon jullit bi war naa góor góorlu ci lu mel nii bu baax a baax te it li nga xam ne njariñ la ci alxuraan am ci yoon bi sallallahu am na hadiis yoo xam ne wax nañu ko ndax moo ñu ne iqra'ul qur'aan fa innahu yaati yawmal qiyaamati safi'an li ashaabihi deneen jàng alxuraan ndax bu ëllëgee alxuraan day dikk ramm ay ñoñam alxuraan ñooñ ñooñ koy jàng bu ëllëgee moo leen ramm te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp koo xam ne xool na aw aw araf ci alxuraan wenn araf woowu xool suñu borom mën na caa sukkandiku woyofalal ay waajuram woo xam ñoo xam ne suñu borom doon leen buggal tey nee na képp koo xam ne yàlla dégg na ko alxuraan moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax nee na suñu borom jox na ko li mu gën a bëgg ci àdduna kon loolu jullit bi war na koo xam bu baax a baax kon nag mbokk yi. lu mel nii di ko taxawee di ko seetlu di ko waxtaane lu am njariñ la ginnaaw nag waxtu wi xan na li li nga xam ne mooy li aju ci ki nga xam ne moo war a jàng ni mu war a mel ak ni mu war a jëflanteeg ñi muy jàngal kooku it am na ab ab ab aw waar wu rëy wu mu war a bay ci tool bi ndax kat jamono jii ñu toll maanaam am njàngale bari na lool waaye bëri na ay gàllankoor lool maanaam ñiy xeex daara alxuraan bëri na lool te lépp it ruur mi nga xam ne am na ci biir njàngaleem alxuraan mi moo tax loolee di am te it métier la boo xam ne moom njàngaleem alxuraan métier la moo xam ne amul métier mu ko gën amul métier mu ko gën ci kaw boo ko sellalee ndax Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu nee na li gën ci nit lu muy liggéeye te loolu imaamu Malik moo ko waxoon mooy jàngale alxuraan kon ku ko nekk di ko def yaa ngi ci liggéeyul yàlla bu rëy a rëy ci kaw nag ci kaw nag nga taxawee ko ni ko war a taxawee moo tax suñ Tuubaa ne wa afdalun naasi lasi taxallama quraan rabbihi wa xayran xallama ki gën ci nit ñi mooy ki jàngal quraan ba noppi ba xam ko di ko jàngalewaat te loolu yonent bi moo ko wax moo ne xayrukum man taxallama alqur'ana wa xallama ki gën ci yéen mooy ki jàng alqur'an ba noppi di ko jàngale kon nag mécc mi nga xam ne ki ko ki ko mécc woo mécc mi gën ci àdduna ki ko mécc woo war naa xam lim yor war naa xam lim am ba sellal ko ni ko war a sellalee jàngale ko alqur'an yi nag dama ne dama ne ñetti ñetti jàngalekat laa ko laa ko séddoo la ñeenti jàngalekat am na ci jàngalekat boo xam ne dama naan mooy sëriñ bi nga xam ne moom la ab ay taalibe yaakaar jox ko seen seen seenu njaboot benn mu doon sëriñu tarbiya wala sëriñ boo xam ne rek day jàngale noonu yor ay donga yoo xam ne ay njëbbal la kooku mooy lii lii ñu miin ci yoonu murit ca ñooñuy liggéey liggéey bu rëy nga xam ne lépp ci alxuraan muy dund foofee lay ëpp foofu lay meññ ko lu mel ni kër gi di Daarul Muxti nga xam ne moom la borom dëkk bi doon liggéeyee mooy maam Cerno Ibra Faati te loolee ak njabootam ba tey ci lañ nekk mooy di leen yar di leen jàngal alxuraan am ci xaaj boo xam ne dañuy jàngal alxuraan waaye li ñuy wax daara internat ci lañ koy ci lañ koy jaare te loolu boo ko seetee lu bari ci réew mi la rawatina ci wetu sawu gi ndax am na ñoo xam ne bëgg nañu seen doom jàngal xuraan waaye bëgguñ mu tumurànke te loolu ndimbal la ci ñooñee bëgg lu mel noonu loolu yi boo seetoon mi ngi fee mi nga gën a bëri ci côté sawu yi waaye loolu dama naan ñaari xaaj la ñaari xaaj am na ci njàngaleen moo xam ne lu tegu ci yoon la am na ci njàngaleen woo xam ne lu tegu ci yoon la mooy ñi nga xam ne dañoo sos daara dañoo ubbi daara wax ne nangam lañuy ñuy fayiku weer wu ne loole gone gi nangam ak nangam lañuy ñuy warlu ci moom loole ñu wax ñañ waxal bañ jox leen seeni doom ñu sàmmante àq yooya te loola boo amutoon am na ñoo xam ne du njàng alxuraan waaye am na ci ñoo xam ne it ci xaaj boobu dañuy wax lañ wax ak nañ wax ak nañ waxal te duñ ko duñ ko duñ ko def nga xam ne am na ñoo xam ne dañuy laaj ay fay lu mel ni ñu waa ñu fay ñuy laaj quarante mille ba noppi gone gi ñi nga xam ne moom lañu jàngal day tumuranke day tumuranke loolu it mu doon ay ay njuumte yoo xam ne mi nga am ci biir daara yi ndax léeg-léeg nga gis ci koo xam ne ñaare lam waxanteeg parent d'élève bi maanaam day dem ba si yàgg du ko du mën a yor daara ji lam waxante woon ak moom du ko mën a def benn gone gi day toll foo xam ne lekk gëm war a lekk ba suur du ko mën a def wala toppatoo bi ca bi ca war ci wàllug fañ meeg wàllug toppatoo bi yépp day mujj manqué te am na ci ñoo xam ne sax dañuy dem ba weesu foofu di sàkku di sàkku ay ndimbal ci tim réew ngir di ko féetaloo ci daara ji loolu moo gën a bari ci biir réew mi am benn xaaj boo xam ne nag moom la wax daara cosaan daara cosaan nag moo gën a bari fii ñu toll ci diggante njaareem jëm Tuuba nga xam ne mooy ñi nga xam ne dañuy jàngale alxuraan ba noppi seeni gone di yelwaani te loolu ñaari xaaj la boo ko seetee ndax am na ci ñoo xam ne dañuy jàngale ngir yàlla laajuñ dara waaye seeni gone dañu yelwaani seeni gone dañu yelwaani dañu yelwaani añ di yelwaan ndékki di yelwaan reer loolu nag mën naa doon ñaari xaaj ndax am na ci suñ daara yoo xam ne jàngalekat yoo xam ne gone gi benn njariñ du leen ko amal lépp ci boppam lu jëm moom lu bu yelwaanee lu mu añee la yelwaan wala lu mu reere wala lu mu am na ci boo xam am na ci ñoog ñoo xam ne dongo daara yi moo leen yor am na ci da am na suñu daar yoo xam ne dongoy daara yi moo leen yor nga xam ne li dongo bi yelwaan ci suba gi muy ceeb walla dugub wala xaalis loolee ci lañ yor seen kër nga xam ne benn nga gis gone suñ daara boo xam ne dana yor lu mel ni ñaar téeméeri gone bu xëyee suba ñu dem yelwaane bu ñu waanee mën naa am kenn ku ne mën naa am lu tollu liibaru ceeb wala lu ko jege bu ñu ko dajalee nag mu jaay ko jël xaalis bi loolu am na kooku it lu mot a taxaw seetlu la kooku lu mot a seetaat la am ci nag ñoo xam ne dañuy jël ay ay jonga ñu jox leen ko te yàlla tax képp ñu jël ko yor ko te yàlla tax def ca lañ man lañ mënul it ñu jéem ko loolu nag mooy li gën a li gën ca gën tane ndax boo seetoon ci biir dëkk bii ñu nekk ak dëkk bee ji dëkk muy Touba loolu moo fa gën a bëri te loolu bu ñu taxawee seetlu jàngalekat bi bu jàppee ne lii li dong bi joxe moom rek moo ko mën a yor dama jàpp ne da du nafar waxi suñu borom jim doon waxanteeg ay yonant ci li nga xam ne waxante na ko ñoom ndax am na sunu borom fu may wax ak fu may wax ci alxuraan di ko wax ab yonent te ab yonent bi ma wax loolu sax daan ne fa ma sa'altukum min ajrin in ajriya illa ala allahi wa umirtu an akuna minal muslimin maanaam ab fay daal ak fay yàlla sunu borom rek moo ko am suñ daara bu jàppee ne li mën a am ci àdduna ak li mën a yor këram sunu borom rek moo ko attan loolee saa ne suñu borom dana ko xéewale lu mën a yor lu mën a yoree këram te boo ko seetoon ci jàngalekat yu bari ku ne mën na ko misaal ci boppam ku ci ne ca na nga war a nekkee te jàngale ma nga saytu ko def ko nanga ko war a defee sunu borom dana dana yabal nit ba mu àgg sa kër faj sa soxla ca sañ bañ lay doom te it war nay bàyyi xel ne lu ko dong daara bi jox ci fay lu mel ni jàngalekat yi nga xam ne dañuy yor daara ubbi ko xañ na sax di fayiku ñaar téeméer am na ci ñoo xam ne mën nga cee gis koo xam ne yor na dana yor dana yor ñaar téeméeri gone ci exemple kenn ku ne di fay ñaar téeméer waaye am na ci ñoo xam ne dañ cey góorgóorlu ci njàngale ma di ko saytu di jàngale njàng mu njàngale mu baax am na ci ñoo xam ne nag maanaam weer wu deewi rek lañ ciy xool daanaka bu weer dee ñu fayiku lañ ci gën a seet benn da ngay koo xam ne bu yoree téeméeri gone ñaari classe la leen def day jël juróom fukki nit ñi boole leen nga xam ne bu sayee kenn ki sa na ñëpp nga xam ne ñaari xaaj yi lay boole jàngal loole am na ci ñoo xam ne li ñu xante rek mooy fayu gone gi waaye xante woon xale bi xam dara kooku yu njuumte la kooku yu njuumte la te loolu sunu boroom waxoon lii am tasalum xarjan fa xaraaju rabbika xayrun wa wa xayru raasixiin suñu boroom fayam rek moo moo sakkan su te kum fay doo soxla woo geneen fay loolu it jàngalekat bi war na koy bàyyi xel war na koy bàyyi xel te léeg la jox doomam mën naa am jafe-jafe kër wala jafe-jafey njaboot jàpp na ko ba munta euh, la loola sax ba noppi daw laa jox doomam léeg lu mel noonu loo bo suñu borom di wax ci alxuraan am tasalum ajran fa hum min maxrabin musqaluun nee nit ki bu yoree ay bor ku ku mel noonu loo ko nu mën a fayee dara ku yor ay bor ba diis kooku mënut a joxe dara bëri na ci ñoo xam ne seeni waajur problème mu dépasse ci bitigu sax dañ koy am kooku nag bu weer dee ñaar téeméer yooyu mooy war a joxe wala ñeent téeméer day am jafe-jafe bi loolu it jàngalekat bi moo war a moo wara xool yàlla xam ne rek fay suñu borom bi mu gën a sakkan comme ni nga ko waxee ci alxuraan te sunu borom ku mu fay defe naa doo soxlawaat geneen fay loolu jàngalekat bi war na koy teg ci waxtu wu ne ci ak ronam jàngalekat yi nga xam ne it dañuy yelwaan loo ñu bari nga xam ne dañuy ñoo jaay daara cosaan yi am na ci ñëpp nga xam ne moom la ñuy xeexee daara ay intégré lañ ci dëkk bi. benn dañu jóge ci yeneen réew ñëw fi samp daara andi fi seeni gone ñuy di leen loo nga xam ne benn ñoom nga gis ci gaaraas yi ak euh, marché yi ci waxtu jàng mën ngaa dem bleele ba tusbaar wala ba takkusaan wala ba benn waxtu wu mën a doon ci guddi nga gis gone goo xam ne day ne ci ci barab di yalwaan te kookee boo ko laajee daara ju mu jóge du la ko mën a wax loolu lépp ci foofu lay bàyyi ko loolu it lu mot seggaat la lu mot a seggaat la am na ci it ñoo xam ne dañuy samp daara ñoo xam ne dañuy jaayante suñu boroom xam li ci yàlla digle ñu san ñu samp daara jël ab jàngalekat di ko fay ngir yàlla ba noppi yor dongo ya di leen dundal te loolu bari na ci suñ kilifa yi loolee nag yàlla ko yàlla bëril waaye loolu mooy li lii nga xam ne moo mën a saa moo mën a saafara jafe-jafe daara moo mën a saafara dara jafe-jafe daara ndax bu dee jàngalekat bi da nga koo jox sa doom amutu amagut kër benn kër gi mu nekk sa da ko àbb wala mu luye ko te war naa joxe dépasse léeg-léeg faaw mu jëm pexe waaye nag bu fekkee ne yow mi man loolu am kàttan def nga lu mel noonu dana mujj la nga bëggoon ci dong yi lépp danañ ko mën a am danañ mën a jàngal xaar mokkal am am am am ab yar te boo ngeen seetee it ba tey jàngalekat bi nga xam ne mooy immigré bi nga xam ne moo jógee bitim réew ñëw fi ñaare ñu bëree bëri la alxuraan di def ci nit du nga ko ci xanti woo yar bi ndax bëri ñoo xam ne ñàggaleem kese mi dong dong dong la ñu xanti woo te am na ci ñoo xam ne sax jàngalekat yooya. dañoo war a jàng dañoo war a jàngi am na ci ñoo xam ne ku leen examen rek seen àlliwa àggut te bëri na ci am na ci bu yàggut dara koo xam ne koñ bi mu nekkoon rek waa koñ bi dañoo dajaloo bëggoon mu yor jàkka ji di ko la te moo fa daan julli mu jox leen gànt wax wax mu bañ waaye mu ñu xam ne rek daa jëkkwut alxuraan ci te loolu bëri na ci loolu bëri na ci te loolu li ko mën a li ko mën a saafara rek mooy kilifa yi nga xam ne yàlla may na leen kattan may leen mbooloo te mën a dajaloo mbooloo mi ci benn barab nga xam ne mën nañ leen jàngal ci duñ fay loolee rek moo ko mën a saafara ndax ñaari jafe ñaari borom jafe-jafe bu ñu mu jur jafe-jafe mooy waajur wi nga xam ne dafa bëgg doomam jàng te amul lu mu fayee ak jàngalekat bi nga xam ne dafa bëgg jàngale te amugul amugul dépasse ñooñu bu ñu tasee faaw mu am jafe-jafe. ndax waajur yi waajur yi nga xam ne amul lu mu fayee ki daara ji gën a yombale am njàng lay seet nu fa joxee doomam te kooka ku mu tasel ku mën ku mën naa doon ku ne mën naa doon ku ne te am na ñoo xam ne ci jàngalekat yooyu maanaam xooluñ sax résultat njàng mi waaye weer wu dee lañ gën a xool weer wu dee lañ gën a xool ma nga ca sax daara joo xam ne mën naa am ab diir ay at yu bëri te doo gis kon ko ci mokkal man nga caa gis it daara joo xam ne mën nañ laa wax ab lim bu ca mokkal bu ci bindee bu ca mokkal te mokkaluñ loolu lay am am na lim yu bëri yu ñu déclaré ci daara ne mokkal na fa te boo xoolee seen alluwa demewul noonu loolu mi ngi am loolu mi nga am kon nag yooyu lu mat a am solo loo mat a lu mat a seetlu la lu mat a taxaw la waaye lam gën la war a jiital moom jàngalekat bi waxtu wu rek mooy la suñu boroom waxoon ba tey qul ma asalukum alayhi min ajrin wa ma ana tëkkal mutakallifin maanaam ku wekkilu ci yàlla suñu boroom dana yor sa yëpp ndax boo toogee ci daara jàngal alxuraan jàngal alxuraan suñu boroom dana boo dana la dana nit mu ak si sa mu ak si ba sa daara faj sa aajo wala mu yebal nit mu yónnee la loo xam dana faj sa aajo waaye lépp da koy gëm da ngay wóolu yàlla te gëm ko kon wàllu jàngalekat alxuraan yi jafe-jafe bii ak yu mel ni moom lañ jànkonteel wàllu ko wàllu waajur yi waaju waajur yi muy parents d'élèves yi dama naan parents d'élèves yi ñaari xaaj la ndax am na parents boo xam ne mooy ki jur xale bi joxe ko ci daara muy jàng lu mel ni bàyyi xale bi wala yaayu xale bi waaye am na ñuy wax yaayu daara nga xam ne gone gi daara ji muy jàngee ñooña ñoo koy saytu te lool gone gi ñoom la gën a soxla fi mu nekk ñooñu it am na ci ñoo xam ne am nañu responsabilité bu rëy a ci daara am na ci waajur yi ñoo xam ne lañ sàmmoon lañ lañ waxanteeg lañ waxanteeg siñ daara bi ma lañ waxante siñ daara bi ci ne danaa ko def danañ ko def sax ba defaat leneen lu dul loolu benn. bu dee daaray internat da nga gis koo xam ne dana la nangam laay joxe waaye dana yóbbaale dana dem ba joxaale leneen loo xam ne da yóbbaale ñeneen kooku mooy ki gën ki gën ci loolu am ci nag ñoo xam ne ñoom maanaam lu ñu waxanteeg suñ daara bi jàngalekat bi duñ ko duñ ci def dara am ci ñoo xam ne sax mën naa am ñoo xam ne ci waajur yi da nga gis jàng ba far ijji ba làqa is yu bari te duñ am te duñ mës a fay siñ daara te niñ koy defee mooy da ngay koo xam ne daara daara jim dendal day yóbbu doomam foofa boo ko fa yóbboo laaj ñaata lay fay siñ daara bi na ko ñeenti téeméer benn wala ñaat téeméer mu na ko ba weer dee weer day dee xale bi ñëw siñ daara bi na ko dama andi fay gi mu na ko yóbbante bàyyam yóbbanteegut ñi la koy toppee ba mu am ñetti weer ba mu ñetti weer nag mu jële ko ci sëñ daara booba yóbbu ko jeneen daara tuumaal sëñ daara ba bu demee ci sëñ daara bi mu demaat danaan ko daalee sëñ diw laa ko yóbbu woon waaye ba ma ko fa yóbboo maanaam da ko jàngalut te fekk weer yu mu ko yoreel moo tax mu jóge fa loolu mi ngi am bu ko yóbboo daara bi mu ko yóbbuwaatee bu mu ko yóbboo da koy bàyyiwaat foofu ba am ñetti weer mu yoreel fa mu yoreelaat sëñ daara bi ñetti weer jëlaat ko yóbbuwaat ko jeneen daara nga xam ne da nga gis koo xam ne noonu lay wërwërloog suñu daara yi ba doomam xam dara ci alxuraan mu jël ko yóbbu ko ci tubaab yi école tubaab yi loolu bëri na loolu bëri na am ci ñoo xam ne euh, jamono yii nga xam ne sax ci lañ jëm nii nga xam ne jamono FN euh, bëri yi nga xam ne ci lañ jëm ngir wa lañ jàngalekat bi ñàkk guñ ko ñàkk def dañuy tax day tax ñu am kersa day tax ñu am kersa. ba duñ bëgg a gis suñ daara bi nga xam ne am na ci yoo xam ne fu ñu ne nii seen doom bu demee bu demee seen kër ba ñibbisi buñ koy andi du buñ jëmee buñ jëmee suñ daara bi dañ koy dañuy taxaw ci buntu kër gi ba mu dugg ñu génn ngir maanaam lañu waxan la ñu waxante siñ daara bi ci defuñ ko am ci benn suñ daara boo xam ne rek bu yàggul maanaam mi ngi may nettali ne dafa amoon waajuru dongo boo xam ne dafa yónnee woon dongo bi xaalis te nee na mosu koo jox ñaat téeméer nee na bi mu ko yónnee mu leeral ko ne ko ab dongo daawul tumuranke mu ne ko ginnaaw xamee mu ginnaaw ginnaaw noonu la demee kon xam taxama jëlaat xaalis bi ndax waxu ko sax ne ko jëlal téem jëlal jëlal junni boobu nga joxaat la nga jël ko addiya te ab junni la woon néewu ko jël ko mu jox la ko addiya waaye da ko da ko da ko retiré waat ci wari bi te xam nga mbokk yi ab siñ am na soxla am kër am na war naa joxe dépasse war naa am ay soxla yu muy faj ay njabootam am soxla yu yëpp nag bu dee dañ koy jox ay gone rek ta saytu ko ña ko jox seeni doom it toppatoo ko faaw léeg-léeg nga gis luy xew loo xam ne loola gënut te loolu rek moo koy waral am na ci waajuru gone yi yoo xam ne it ñooña ñoo gën a tane am na ci ñoo xam ne ñoom seen doom fu mu nekk ci daara yi nga xam ne dañuy jàng jàng yelwaan danañ fexe ba jël kenn ci koñ bi muy yaay daara féetale ko xale bi di ko toppatoo kooku it bu ko ñëpp doxoon it ci ñëpp doxoon it mu doon lu baax ndax mooy li nga xam ne ku amul loo gënal am la fi sës te loolu moo fi loolee nag moo gën a bari ci jamono ji ñu toll ndax bu dee lu mel ni tuuba loolu bari na fa léegi lool. ñooñee nag am na ci ñoo xam ne ñu wute lañuy ñu doon ndax waajur yi waajur yi nga xam ne ñooy waajur xale bi nga xam ne ñoo jur xale bi pour mu dem ci jox ko jox ko suñ bi léeg-léeg lañu war a taxawee kii dana ko taxawee ba romb leen waajur yi nga xam ne ñu jur xale bi it am na ci ñoo xam ne dañuy jël gone jox ko suñ daara bañ ko ko joxee lañ cay noppi. xale bi mën na faa nekk juróom-ñaari at ba fukki at duñ ci xam dara te loolu yi lu mot lu mot lu mot a taxaw la ndax gone foo ko joxee gën jaa ñaari at ñett war ngaa xam ci lu mu nekk surtout jamono jooju ñuy nekk waaye da gis koo xam ne ragal jamono ak ragal war-war mooy tax ba doomam du ci nangoo xam dara te loolu loolu mi ngi am loolu mi ngi am ñooñe nag. fi mu gën a bëree it mooy indigré yi ndax boo seetoon ñi nekk ci dëkk bi ak Touba bëri na ci ñoo xam ne seeni doom seeni gone mën nañ fay nekk ay at te duñu seen duñu dem seen kër te loolu gënut loolu gënut kon waajur yi bu joxee doomam ci daara war naa xam ne rakk rakki xale bi mu bàyyi yi mu bàyyi ci kër gi mooy rakki xale rakki donga bi ma ngi leen jox ndékki mi ngi leen jox naan mi ngi leen jox lekk ñu añ ak njogonal ak fere yu sew yi nga xam ne bi bu set mu fere ko ci ñoom loolee nag war naa xam ne lii war lii war gone yi ci kër gi moo ko war ci ci daara loolu lu nit gàtt gàtt xam it xam war naa xam loolu ndax gone bu fekkee bi nga ko yoree yor nga ko juróom-ñaari at xam ay war garam xam ay itteem boo demee ba taqali ko moom war ngaa xam ne itte yooyu day gën a yokk waaye gënut a wërta manqué wërta wàññi ko loolu kon war nañ koo gën a saytu. am ci ñoo xam ne ci waajur it fi ñu ne nii maanaam ñàkk war ñàkk warlu lañu lañu war a warlu tax na sax fi ne nii si ab sëñ daara duñ nangu mu baax maanaam dañu tubaab siñ daara ndax léeg lañ bëgg sëñ daara yi duñ ko duñ ko nangu buñ ko nanguwul nag dangay dégg koñ bañ nekk ñu waxal leen lu ne loolu day am day am am na ci koo xam ne ci xew-xew la tase kub jàngalekat. ne ko yow fu ma tasee yow fu may tasee yow fu ma fu ne fu ma génne tasee yow ci ab xeexoo te loolu ñaar téeméer ya nga xam ne moom la jox jàngale moom la jox jàngalekat bi donc bëgg naa tax mu pine ko ci kër gi te loolu loolu day bëri day bëri am ci ñoo xam ne maanaam ragal gi ñu ragal warugar dana tax ba xam nañ li seen doom di jànkonteel waaye ragal gi ragal li leen war seen doom moo tax loole ñu bàyyi ko ci noonu ndax bëri na ñoo xam ne la seen doom di jàng jànkuwante ci daara bu dee yalwaane xam nañ ko bu dee tumuraange xam nañ ko waaye ragal war-war moo tax loolu ñu bàyyi ko ca loolu it lu mot a lu mot a taxaw la lu mot a saytu la waaye daal waajur yi war naa xam ne sunu boroom bi mu ko joxe doom la ca gën a jiitu gannaaw bi mu doonee bi mu doonee bi mu ko joxe bi ko bind bi mu ko tuddee tur bu baax. suñu borom yonent bi sallallahu wax na ñett war na ko ci moom te tur yi ci la bokk waaye jàngal ko tur yàlla bi ci la bokk ñetteel ba mooy bu doonee mu kàlla bu ko mënee mu dencal ko soxna kon nag ginnaaw daa toll jàngal xuraan da ko war a saytu da ko war a saytu kon waajur yi am nañ responsabilité bu rëy a rëy ci it ci daara te ñoom damay wax ne seen warugar bu ñu ko defee daara jag. kon lii ñuy wax ci ay rëq-rëq yi dal daara yépp defe naa ne du amati ndax bu fekkee ne ku ne ka nga yor sa doom da nga koo jàppee ne rakkam ji ci biir kër gi lu muy la mu war a lekk ak la mu war a naan ak la mu war a sol lépp yaa ngi koy saytu defe naa kon suñ daara bi du soxlaa du soxla woo koo xam ne dana am ay coono ci moom kon loolu warugar la woo xam ne waxtu wu ne da koy war te boo seetoon fi nit nii jamono ji waajur yëpp tey jii daara ki génn ci daara alxuraan ki génn ci daara alxuraan ji doom ji génn ci daara alxuraan ji moo ko ëppal ku ne sa doom ñi nga amoon ci daara ba mu génn ci dama ñibbi moo la ëppal njariñ loole nag war naa soññ war naa soññ ci waajur wu ne ci doom ji mu yóbbu ci daara moo man koo saytu am na ci waajur yoo xam ne it ñuy wax damay wax mag am na ñoo xam ne dañuy wax baay bàyyi daara bàyyi daara nga xam ne ñi def lu baax am ñoo xam ne duñu am duñu am duñu am daara duñu am doom ci daara ji waaye danañ warlu ci daara ji loo xam ne mën nañu yóbbale téeméeri nit dañu yóbbale téeméeri loolu mi nga am am na ci ñoo xam ne rek benn bis bi ñu ñëw lañ fay jox ci daara mën naa yóbbale téeméeri nit loolee nag ñu mel noonu it yàlla na leen yàlla baril ndax daara soxla na lu mel noonu fi mu toll nii ndax ñu bëri ci jamono ji ñu toll am na ñoo xam ne bu ñu sañoon daara taxaw bu ñu sañoon alxuraan kenn du ko jàng kon ñu mel noonu bu ko yàlla amalee muy gën a bari ci jamono ji dana mujj li ñuy xeex muy yalwaan mi dana dem ba néew ci jamono te it ñàkk am luñ bëgg la waaye kooku amoon li nga bëgg mën koo bàyyi ñàkk am luñ bëgg rek la kon nag loolu bu fekkoon warugar yi war ci suñ daara bi war lañ ko lépp defe naa loole loole waxtu bi war a gone gi war a yalwaani war na ko mën a jàng kon waajur bi loolu war gorom la da ngay gis gone koo xam ne sax bu demee ci waxtu feed kët baayam danga nga gis waajur toppatoo ko toppatoo gu jekk fonk ko lool taxawu ko taxawu bu rëy ci taxawu boobu ci daara ji la a yelloo fi nga xam ne gisewu la fi war ngay fexe daara ji bi fu nekkee nga joxe ko nga jox ko suñ daara bi loo xam ne bu dee fay fóot muy saabu yu muy fóotee mu mën cee fóotlu war nga koo jàppale ci li nga man ci daara ji donte mënoo lépp nga jàpp nga def li nga man loolu boo ko bu ko bu ko ku nekk defee rek daara day daal di oyof am na suñ daara boo xam ne nee na day jàngale ba benn bis rek nga xam ne benn dong boo xam ne war naa fay weer nee na bi mu wàccee ba ñibbi ñibbisiwaat ñëwaat ci daara ji ne ko di ne ne jàngalekat bi sama yaay nee na nga may ko ceeb mu togg añ nee na suñu bi nee na maa ngi jàppoon sax day andi fay gi muy ñaan ceeb bu mu togg añ xam nga ku mel noonu bu fekkee daara lu mel noonu bëri na ko maanaam nan lay nan lay amee li mu bëgg te loolu moo gën a bëri ci ji. am na ñoo xam ne bu weer dee woon dañ lay daal di xamal ne yoruñ luñ fayee benn dañuy ñëw leb la xaalis benn nekk mu am ñeent téeméer ba nangam ba nga xam ne moom fay gi du ñëw loolu am ñu koy def am ñu koy def suñu jeex mii ma dendal ki mu dëkk fi mu dëkk rek maanaam nga xam ne lu mel noonu mën na ci mën na sa ci xam lu bari ñuy dund lu mel noonu. nit bu fekkee war laa jox ña ña ñaar téeméer ba noppi di la leb ñeent téeméer yow xam nga ñaar téeméer moom yooyu mu la a jox xam nga ne yaakaaratu ko loolee mi ngi am loole nag du mën a ñàkk am sax waaye loole li ko mën a saafara rek mooy ñi man ñi man ñi mën a yóbbaale mbooloo mu yóbbaale mbooloo moomu kon jafe-jafe yi moo am na ci biir jàngalekat yooyu biir daa biir biir waajur dong yi am na ci ñoo xam ne nag wax dëgg yàlla kenn du lañ jam lañu war a lañ wax suñ daara bi lépp lépp lépp respecté nañ ko lépp respecté nañ ko bu ngeen ko xooloon tamit daara internat yi ma waxoon léegi bëri na ci ñoo xam ne seeni waajur waajuru xal waajuru xale ya fa nekk bu ñu fa yoon daara ja boroom daara ja mën a mën a tabax satu bu rëy a rëy bëri na ci. ndax da nga gis koo xam ne day am ñeenti weer lay fay ne la nag bu soobee yàlla danaa ko danaa toppatoo dara nga koy topp da dem ba xale bi maanaam njàng mi muy jàng doo ko mën a sañ a dàq ndax njàng mi xel mi neex na aliwaam sori ba yow xëy xale bi eggale doo ngay bëgg loolee nag yow day mujj xale fayu si daara bi fayu xale bi du tax du tax nga dàq xale bi loolee day mujj nag mu bari lool te loolu boo seetoon. bëri na ci léegi ci jamono ci loolu nag maanaam lu doy waar la te loolee am na ci ñoo xam ne ñàkkuñ koo man ndax am na ci ñoo xam ne ñooña seeni mag wala seeni rak ña ngi jàng ci yeneen daara muy daara beneen bi ci des te loolu la ca war bi bu set dañ koy def bi bu set bu xale bi war a jàngi dañ ko jox paas te dañ ko yee fajar bu ndékki solo ko rafet lu set xëy la ko doon neex jox ko dara ci xaalis mu yor ko bu demee bu soxlaa dara ci fa muy jàngee jënd ko loolee nag dongo daara bi moo gën a soxla dongo daara bi moo gën a soxla loolu waaye day mel ni dañ ko yéenewul suñu daara bi day mel ni dañ ko yéenewul jàngalekat bi da gis koo xam ne njàngam mi ci des li ngiy feree par par weer te bu te te dépasse bokku ci maanaam mooy dundal xale bi. day day romb ñeenti junni jëm juróom te ki nga xam ne da ko da dalaa jox sa da nga ko jox doomam da jox sa doom mu koy dundal ñeenti junni yi nga xam ne moom nga war a jox wala juróom-benn junni yi nangu woo ci dara loolu mi nga am mi ngi am loolu it lu mot a taxaw la lu mot a taxaw la am na ci waajur yoo xam ne sax ñii may tuddee yaaye daara xale bi ci daara ji ñoo leen gën a sox soxla woo xale bi diir bi mu nekk daara ji ndax xale yaaye daara ji nga xam ne góor góorgóorlu na ci xale bi ba di ko fóotal di ko jox mu añ di ko jox mu reer di ko jox boo amee lu mu desal ci kër gi yónnee ko ko xale bi kii lay mujj sax jàppee ko yaayam wala ma jàppee ko baayam bu dee boroom kër ga ndax loolee mu muy def waajur yi moo ko waroon def muy ki ko jur kon ñooñu nag ñu ngi leen di ñu ngi leen di sant mooy ñi ñuy wax yaayi daara wala bàyyi daara ndax ñoom it ñu ngi liggéey lu rëy ci daara ñu ngi liggéey lu rëy ci daara ñoom damay wax ne bu fekkoon ne daara amut ñoom daara amuñ leen kon jafe-jafe yi daara yi dund dana gën a dana gën a yokk jullit bi nag mooy waajuru élève bi war naa xam ne doom njaboot suñ borom moo koy dénkaane te nit dana dund ba faatu doo am njaboot kon na bu yàlla xéwalee jox la njaboot la la war ci la war ci ñoom bu ko daw bu ko daw ndax sëñ Tuubaa wax nañu ne fa inna fil xiyaali turqan lil jalil jàlla wa adnaaxa tihaamun yaa xalil nee na am na yoon jëm suñu borom yoo xam ne ba ca gën a suufee mooy itteewu sa njaboot itteewu sa njaboot nag mooy li war ci war ci ñoom nga xam ko di ko def comme fu mën a nekk rek nga dem sa loxo dafa dem sa loxo dafa dem loolu waru gar la kon loolu war na caa góorgóorlu bu baax war naa góor xam ne it nag kii muy jox muy donga daara bii mu yóbbu fee da ci sonn ci moom lu mu koy lebal dong la lu mu koy lebal dong la boo ngeen seetlu woon kër yu baree bëri wala li dox ci jamono ji Sénégal réew mi ñu nekk li koy doxal li fiy dox lépp dongo daar yi ñoo ko doxal dongo daara ñoo koy doxal te nañ koy doxalee nañ koy doxalee doxaleen wu rafet la te duñ luubal duñ def naka su dul war naa xam ne it ne lii muy def muy lii muy def ci doomam ci daara ji muy doomam ji ne ci daara ji aw yiw la rek woo xam ne suñ boroom ma ngi koy dencal fële yowmal xiyaam war naa xam it ne lii muy def lu ko suñ borom digal la loo xam ne waru koo ñàkk a def yi yëpp bu dajee ci moom rek def gi day neex ci day oyof maanaam ki ñuy wax yaay daara ji kooku it daara boolem doomi daara war nañ koo sant te war koo xemeem loo jëfam tam xam ne it mu ngi lebal yàlla mi ngi lebal yàlla lu am solo mu ngi lebal yàlla lu am njariñ te Sëriñ Tuubaa wax na ne boo liggéeyee bi pénc sunu borom day wax am malaaka ne ko ana ñu daa liggéeyal jullit ñi ana ñu daa liggéeyal jullit ñi ñu ne ko ñoom ñu ne ko ñoo ngi nii mu ne leen sunu borom ne leen dem leen tàbbi ajjana kenn du leen nattu kenn du leen xisaab bi an yuqaala lahum ubdul janna bi xayri mihnatin wa xayri finna loolu kon mu xam ko mu xam ne it lii muy def muy defal jongo daara bi muy jox ko mu lekk wala fóotal ko sarax la ab sarax la te sarax lu daara sox soxla woo la te sëñ wax na ci masaalikul jinaan ne ñii ma wax ñii ma wax wax na ne fadaailu infaaqi wa tasadduqi kasiratun jiddan al muttafaqi nee na njariñ li nekk ci dundale ci yoonu yàlla ak saraxe lu bari la loole nag ngir mu xam ko loolee dana ci yokk pëstéefam boo léegi day bokk yi yow mi nga xam ne yaa ngi saytu dongo daara bi muy yaay daara wala bàyyi daara wala sax magum daara muy kuy dimbale daara ndax am na ñoo xam ne dañuy jàng daara bu jóge fa jàppoowaat di dimbale daara ji loolu it lu am njariñ la kon ñooñu ñooñu mën nañ leen wooyee magi daara bu ëllëgee bis pénc sunu boroom nee na ñooñee nga xam ne ñoo daan def yu mel nii kenn du leen natt kenn du leen xisaab kenn du kenn du leen te defe naa mbokk yi yàlla na yàlla dolli sutura waaye ku suñ borom xisaab ñu néew la suñ borom di di xisaab du leen jàpp kon nag jëf joo xam ne boo ko defee suñ borom du la xisaab nit ku ne wala caa góorgóorlu farlu ca te sëñ Tuubaa nee na ñi defal ñi def lu mel nii boo lëggee foofu lañ tolluwaay boobu lañ toll nee na it ñooñu duñ xool seen jëf fenn ci li mu mën a doon ta yaaye daara bi borom kër gi nga xam ne moom moom kër gi moo moom kër gi nga xam ne ci la yaaye daara ji tibbal xale bi sax boo liggéey bis penc ñooñu suñu borom ñett moo moom moo moo moom mi naan mi ko jox xale bi boo liggéey ñoom ñëpp suñu borom dana la jël tàbbal leen ajjan ci jëf jooju ndax sarax la te suñ suñ tubaab moo ko wax ci masaalik ci ñooñu ñëpp kenn ku ne rek bu ko doon bu fekkoon ne moom dong la jan na def lu baax lu mel noonu te nee na jëf ju mel noonu mooy sarax bu mel noonu nee na boo lëggee bis pénc foofee nga xam ne dara dafa doy buñ dee peese jëf yi maanaam jëf jooju day ñëw peese peesewu wu maanaam day bokk ci sa palaas sa sa nga xam ne jëf ji loo mënoon jëf rek. bu tax bu yëgee ci poids bi rek dangay ngay daal di wat sa yu sa yu baax day daal di ëpp say njuumte loolu mbokk jullit bu ne war naa bëgg loolu te lii da koy maye mooy def lu baax lu mel nii ci daara alxuraan te deegu bette de mbokk kenn bëgg ko deegu bette wala ñaaw def jëf ju baax ju mel nii muy taxawee lu mel nii muy da bàyyi daara wala yaayi daara nee na Sëriñ Tuubaa na dana dana fekk dana fegal nit ki ba du am déggu bette dana fegal jullit bi it ba du am déggu ñaaw kon ñi nga xam ne suñu borom xër na leen ci loolu ñu xam ne suñu borom faggul na leen ci jiw yu mel nii boo léegi bis penc am na ay ker yoo xam ne bala ñoo dugg ajjana dañ cay toog am na ker goo xam ne keru sarax lañ koy wooyee ba léegi nag jëf ñi doon jëf jëf yu baax jëf yu mel nii muy ñi def ci daara alxuraan lu baax lu mel nii ak jàkk yi ak lu mel ni lu jëm soxla lu soxlaal diine ñooñee am na ker goo xam ne ca la ñuy toog te jëf ju baax jëf ju baax ju mel nii nga xam ne ñu mel nii ñu ngi koy def muy yaayi daara wala bàyyi daara wala magum daara ba léegi it maanaam nee nit ki fekkee jaam bi am na meraw suñu borom meram suñu borom maanaam jëf ju sarax boobu da koy fay mooy sarax day fay loolu day fay meram suñu borom kon jullit bi war na soxlawoo jëf yu mel nii ndax lii suñu borom dégg lépp ak yeneen yoo xam ne suñu borom dégg na ci ci aw yiw te suñ Tuubaa nee na benn sarax sadaxatun waahidatun xat du faw sabhiina na mina soo'i faw benn sarax bu nit saraxe dong benn sarax bu nit saraxe dana ko fegal juróom-ñaar fukki déyeen yu ñaaw kon jëf ju jëf lu baax mbokk lu yomb la jëf ju jëf lu baax lu yomb la te alxuraan boo seetee su boo tàmbalee suratul baqara aaya ji ba muy laata daanu dafa def infaax ñaareelu aaya ja wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun la ci teg wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun ñooñe nag loole ñu mel nii la boo seetee ne daara soxla na soxla na soxla na soxla na am mbaar moo xam ne ci la gone yi jàngee wala nga gis ne daara soxla na ay néeg yoo xam ne dongo yi ci la nekk wala nga xam ne so wala nga xam ne soxla daara soxla na ay wanag yu ñu suturlawoo nga defal ko nga def ko te yàlla tax lii ma wax léegi bokk nga ci biir dugg nga ci waxi ji nga xam ne Sëriñ Tuubaa moo ko wax te jëf yooyu nag ba ci basan gu ñu toog ba ci basan gu ñu toog basan gi nga xam ne basan yi nga xam ne dong yi dañ ci toog di jàng sax loolee boo ko jëfee loolu bokk nga ca ba ci buub daara ji wala di la fóotal xale yi te defe naa nit boo amul lu mu joxe it am na kàttan gu mën a jëfe te kàttan gi boo ko defee it am ci yiw yooyu suñu borom digge kon mbokk yi daara tolluwaay bii toll na ko soxlaay njàpp ay jàppale lool nag waaye li suñu borom waxoon rek jàngalekat bu ne jël ko teg ko ci kanam inna nahnu nasal na sikra wa inna lahu la xaafisun ta loolu suñu borom lu wat dana ñoŋ jàngalekat alxuraan yi war na xam ne sun borom am na lu mu wax ci alxuraan suñu borom nee na ñi nga xam ne dañuy dundalee seen alal ci yoonu yàlla ba noppi taxawee julli te nu ko santaanee te jàngal téereb yàlla bi ñooñee day ñooña tijaaratan lan tabuura la wax yar joona tijaaratan lan moom ñi ngi yaakaar njaay mu dul lamb te suñu borom ku ko jaay dara ta tam ba mu fay la doo soxla dara kon jullit bu ne war naa xam ne lii suñ borom wax lam ca am mu jël ko te suñ borom ba mu waxee loolu caa teg ne li yuwafihim ujurahum wa yazidahum min fadlihi maanaam suñu borom dañ leen dañ leen yokkal ndollenam ci nu ko soobee suñu borom nag ndolle nam loolu kenn xamu nu toll kon jëf lu baax ci lu mel nii koo ko def dangay bokk ci wax suñu borom jooju kon mbokk yi lii la daara soxla suñ daara it itti woon nañ lu mel nii jullit yi nga xam ne yàlla may na leen kàttan tañ cay def lu baax muy bàyyi daara yi ñooña yàlla na leen yàlla gën a dëgëral ci loolu kilifa yi nga xam ne ñi suñ boroom borom ñoo ŋànk lislaam ji te lépp nekk seen loxo nga gis taxawaay yu rafet yi ñu ci taxaw loolee it yàlla leen fi yàlla gën a yàggal ci loolu gën a sàmm ndono loolu ñu nekkoon boo seetee bu yàggu dara sunu kilifa gii gi fi nekk muy Sëriñ Muntaxa ayyadahu llahu wa nasara jël na ci ay jumtukaay ay mesures yu am solo nga xam ne yàlla na ko yàlla eggale ni nga ko bëggee waaye bu ko eggalee daara li muy jooy bu soobee yàlla ay ronxoñam dana fer ndax bu yàgguta bu yàggul rek dégg ngeen mu joxe fii xaalis bu bari loo xam ne ci biir daara yi la jëm loole nag bu lu mel ni amee defe naa jàmbat yi nga xam ne daara ñu ngi koy jàmbat ak taxawaay yi nga xam ne taxaw na bëgg na koo taxawal ay jumt ay daara alxuraan yoo xam ne dañu fay jàng képp ku ku andi ku andi sa doom dafa sa doom dafa jàng te dara du la ca war loolu defe naa bu ko yàlla taxawalee yàlla ko yàlla tax bu taxawee. li ñu jàmbat ci rëq-rëq yi lu bëri dana wàññi ko waaye it waruñoo ne rek ku mel noonu rek moo war a taxawee lu mel noonu képp koo xam ne ak jullit la te yàlla may la doole may la kàttan war ngaa xam ne nit ki lim am ci la mooy lim jiital ci lu baax walil fata min maalihi ma qaddamat yadaahu qabla mawtihi la maxtana nit li mu li am ci alalam mooy lim jëf ci jëf ju baax mu jiitu ko waaye lim lim denc ci banque yi amu ci amu moomu ci dara nit bu faatoo jëf ju baax jam jëf mu fekk mu jiitu mu jiitu ko yomal xiyam loolu rek la am ci ay jëf la am ci alal kon nag ku yàlla may kàttan may la doole nga mën a jàppale daara ak ni nga ko mën a jàppalee loola it sa bopp nga ko defal kon mbokk yi xam naa ne yeneen waxtu wi li ñu yéene woon ci euh, jataay bi sax lépp mënuñ ko matal ba tey it li nga xam ne daara dana ko soxla daara dana ko soxla te loolu amul kenn koo xam ne tëli na ko muy ndimbal yi nga xam ne léeg-léeg da ci daara joo xam ne ci koñ waa koñ buñ takk buñ takkatoo woon dong la ñuy joxe li ko li ko joxe muy ñaar fukk yu ñu joxe loolu am na commencé naa am loolu gis naa ci ñoo xam ne gis naa ci daara boo xam ne lu mel noonu waa koñ ba ñoo ko defal mbaarum jàngukaayam te loolu ci tàmbali ba ñaar fukki dal lañ ko tàmbalee di ko jàllale ba ci téeméer nga xam ne kon def ju baax dara tuutiwu ci dara tuutiwu ci te nit ba mu wax ba mu wax na it li ma bëggal jox ci ndaara bi damay bàyyi ba ma nàngam déedéet sëñ daara bi la nga ko jox saa yoo ko joxee rek fekk na mu soxla ko ndax léeg nga gis koo xam ne jàng ñibbi yi muy yor jàng ñibbi yi yor dana man ñaar téeméeri gone te wanag yi wanag yi yor këram ku ko ne ku ne xam na gone ni ko yàlla bindee ci mën a yàq lu mel ni yàq ndox wala lu mel noonu da gis koo xam ne weer wu dee maanaam fi gone yi dem di suturlu dana soxla ñu wiide ko te mën naa am li jóge ci daara ji du mën ñetti junni te loolu mi nga am te loolu mi nga am loolee nag ñi nga xam ne ñi ngi def lu baax ci yoonu yàlla loolu war nañ koy xam te xam ne am na sew-sew yoo xam ne jàngale jàngalekat alxuraan yi mënuñ koo wax mënuñ koo wax ndax lii am na loo xam ne nit bu la ko wax danga nga naan lu mënta ne te bëri na yu sew-sew yoo xam ne ña koy wax sax ña koy dund duñ ko duñ ko mën a wax loole nag yow mi nga xam ne yor nga yor nga lu mel noonu suñ daara ba la gën a jege jàppale na ma ngi dund lu mel noonu loolee waxtu woowa nga nemme ko lu mel noonu yor ko ndimbal lu rëy la léeg gone gi moo am fi koo xam ne dañ ko ko jox sax te xamul ba waajuram fu dëkk moo am ay jafe-jafe boo amee lu jëm ci daara lu soxla lu mel ni lu gone yi sol wala saabu bu ko fóotale lu mën a doon it amal la jàngalekat bi njariñ ba ñii nga xam ne ba yii nga xam ne dañuy yor ay kër yoo xam ne sax dañ koy tëj te daara soxla ko am na bëri na fi ñoo xam ne yor nañ ay kër yoo xam ne ab sëñ daara soxla na ko ci li mu cay def jàngale alxuraan donk la loolee nag mbokk yi jullit bu ne war na caa liggéeyal yàlla lu mel noonu nga àll jàngalekat wala nga jox ko ko ba keroog nga koy soxla ndax dama gis koo xam ne yéeneem ak bëgg am lépp booy jàng alxuraan te du am fu ko defee te ñàkk am fu ko defee mooy tee mën koo def boo gisee nag mbokk boo xam ne dimbali na ko ci dimbal lu mel nii day daal di yomb ci moom kon jullit bu ne am nga lu la war ci daara waaye lala la amul li war ci daara amul loo am am na yoo xam ne tëliwoo ko boo tëlee bii am na boo xam ne tëliwoo ko kon nag bu jàpp ne mënuma nàngam ba tax duma ma du jàppale jàngalekat kooku njuumte la daara loo ko joxal mu soxla soxla na ko lu mu tuuti tuuti rek boo ko yóbboo ci daara borom daara yi soxla na ko kon mbokk yi nañ gën a saytuwaat liggéey bi te gën a saytuwaat yoreen yarin wi te gën a saytuwaat it ñi ñu jox suñ gone léeg-léeg nga gis ñoo xam ne ci jàngalekat yi bu ku leen jox seen doom du xam kooku fu mu jàngee ak fu bàyyi ko nga xam ne danga gis jikko yoo xam ne dañ koy jàmbat ci jamono jii te la ko waral mooy jàngalekat bi ñu jox bi jox gone gi kookee moomutul lam doon da nga gis koo xam ne lii ñu nekk pas-pas yi ñu nekk gëmu ci dara nga jox ko sa doom la ne moom rek lay def ci xale bi la ne moom rek lay lay def ci xale bi am na parent élève boo xam ne mas na may wax ne ma daa amoon ku joxoon doomam nee na bis mu ñëw ci këram dégg ko dégg ko muy giñ ci suñ suñ fàllu mu ne ko bàyyi loolu kenn du ko def nee na ma dagg nopp bi nee na oustaz mu ne ko oustaz moo bu kenn du ko def nga xam ne jàngalekat bi euh, pas-pas bi ne ci moom bi mu fekkoon ci baayam ak maamam lépp bëgg na ko ci dindi bëgg na ko ci dindi loolu it ñiy joxe seen doom war nañ koo saytu. te na bëri na ci dëkk bi lool lool lool lool ñoo xam ne dañ leen dañu am tur lool ku ne di jox seen di jël seen doom di leen ko jox te pas-pas yi yor baaxut pas-pas yi yor baaxut waaye pas-pas bii Sëriñ Tuubaa yoroon borom Daaru Muxti mii sooxat ko ci dëkkam bii cheikh yi Sëriñ Tuubaa yépp nekkoon ca defe naa loolee mooy njàngale mi am njëriñ ñi bëri nag ci jàngalekat yi fii nekk ci dëkk bi jamono ji pas-pas yi ñu yor. bokkut ak pas-pasi maam yi loolu it war nañ koo saytu gën koo gën koo gën koo xoolaat ba léeg-léeg nga gis koo xam ne day jàng ci daara bu ñëwee euh, di la baayam nekkoon ak la ay maamam nekkoon yooyu nag la ko waral mooy pas-pas yu bon yi mu jàngee fa mu jàngee pas-pas yu bon yam fa fekk moo ko waral am na ñoo xam ne sax euh, am na ci koo xam ne daara jëm demoon daara jëm nekkoon dafaa demoon dafa jàng xasida ustaas bi aye ko ko mu ñëw ko baayam baayam jëli ko fa te loolu mi ngi ci dëkk bi mi dëkk bii ñu nekk tuubaa gii te yooyu yëpp kanam bu ñu ko saytuwut ci kanam la jëm ci kanam la jëm te it ku lay teye nga xam sañ Touba ba noppi di la xamal boppam kooku moom moo gën a doon moo gën a doon tappalekat bu mu gën a mag ku lay bañ nga jàngam jàng njàngam sëñ Touba noppi di la jàngal njàngam boppam. kooku kay lam nekk mooy la gën a bon te loolu am na ñoo xam ne ñu bari xam nañ leen te ni ngi leen bàyyi ci loolu loolu nag war nañ koo war nañ koo saytu bu baax xoolaat mel noonu bu baax a baax ba loolu ñu nekk ñu fexe ba mu dañ ci dëkk bi ndax jàng daara joo xam ne doo fa ndax bëri na daara alxuraan yoo xam ne dañuy jàng alxuraan ba noppi ne mokkal nañ ko waaye dañuy wax mokkal nañ rek dem duñ beqir kaamil te kooku mokkaloon na ci daara jëm jëm bàyyi ko nga xam ne bëri na daara yoo xam ne da ngay dégg ñu ay liste ñu naan daara ji junniy nang junniy nit ak nangam bind nañ fi wala fukki junni ak nit mokkale nañ fi te mokkalin wu mel noonu doo nga lay doon loolu bëri na ci ba bëri na ci dëkk bi bëri na ci dëkk bi bi ñu nekk ci daara yi kër si yu bëree bëri ci daara ji lii la loolu daan boole ndax gone boo amee jot donc gone gi bu amee jot def nag su dul moo tax gone ki bu jàngal xuraan ba àllarba da war a def dara muy jàng lu mel ni jàng xasida daara sin saa ba ñu fay nekk amoon na sasu xasida boo xam ne euh, alxames ak àjjuma nga koy jàng nga xam ne ñi ko jàng alxuraan ba mokkal alxuraan yit jàng ne sas bu ci alxames ak àjjuma ba jeexal ko ba mokkal ko te ñooña mooy lii kilifa yi diine yi def nga xam ne mu gën a ëpp solo ci xale bi muy tarbiya te kooku day dem tool da mën a day man lu ne gone gi kon nga xam ne alxames àjjuma yi dong mën na caa def mën naa gis jël ci mbedd mi jikko joo xam ne maanaam li nga defoon ci moom ci samedi bi ba àllarba ji lépp la effacé romb naa sax ci ab daara romb naa daara ci buntu daara ji gone yi football dong yi daara dong yi jànge ci biir daara ji ñooy football ci biir ñooy ñooy football ci buntu daara ji xam nga loolu ku fa jëlee alxuraan it doo fa jële ab yar te loolu am na. kon ñu roy mag ñi borom daaru Muxti mi boo seetee dénkaane bi ko sëñ Touba dénkoon lu mu ko waxoon xallim fatan yan fa woo tafhim xam nga xam-xam kon day am njëriñ. nit boo koy déggal dara boo koy dégtal dara lam koy dégtal mooy la nga koy jàngal la ngay fexe mu amal ko njariñ waaye xamal ko dara loo xam ne xam-xam ba du ko amal njariñ loolu taxut ñuy wax da ñuy wax jàngale alxuraan boo seetee boo seetee xale bi nga xam ne moo jàng alxuraan ba jàng xasaayit ba man ko kookee ñaare bu génnee borom jom la mën naa yor boppam moo yor boppam te lépp lu dugg da cay réussir mu wuutee nag ki nga xam ne dafa jàng ci daara alxuraan képp jóge fa maanaam yaruñ ko mu dem ñibbi kooku nag ñaare mën naa dugg ci lu ne am na daa am na gone yoo xam ne ci biir daara sax daaray mbedd mi la nga xam ne dañuy jóge ci daara fukki at ne ci mbedd mi ñooñu muy ñooy mujj def nag naka su noonu agresseur yi ngay dégg yu bëri ñooñu ñooñu ci mbedd mi lañ bàyyi ko ñooy du dëkk duñ dëkk ci benn benn daara. loola it daara war na koo xam lam doon kon mbokk yi jàngat bii lañ am ci daara jàngat bi lay am ci jàngalekat yi ak baraade élèves yi jàngat bii lay am ci maanaam dongo daara yi yàlla nañ ci yàlla defal nag liñ ci yéene lépp mu doon njariñ aw yiw ci mbooleem ku ko dégg te ñaanaat suñ ñaan gi njëkke mooy jataay bi yàlla na ko yàlla gërëm te defal leen li tax ngeen koy def muy tasaare xam-xam yi wu ci suñu borom digge na ngeen ko ci dajal yàlla na ngeen dajeek moom ci jotaay yii ñu ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di leen ndokkeel ci jotaay yu mel nii nga xam ne yéen a koy taxawal ma defoon ci ak xasida gu gàtt nag ngoo xam ne olof laa ko defoon di ko ndokkeelee Al Wafa maa ngi ko defoon ci euh, banru mutaxaarab dama wax ne kuréel bii de ñoo man ci xam-xam ndaxam te ñooy alwafa ñi lee rey xikam te ñooy alwafa cay ñi lee xikam kuréel bii de ñoo rey bii de ñoo man ci xam-xam ndaxam te ñooy alwafa cay ñi lee rey xikam xaniixan xaniixan xaniixan bu wér ci mboolem ku toogal wafa cib goxam bu dee bëgg nga xam-xam bu ànd njariñ demal teewlu yi gaay nda ñii ñoo ko xam te am ngeen ngërëm kat ci sayxul xadiim te am ngeen ngërëm yit te am ngeen ngërëm yit ci sunu maam biram bu leen nit ñi déggoon te xam seen jataay li muy wund kon day ñu am ay ngërëm bu leen nit ñi déggoon te xam seen jataay li muy wund kon day ñu am ay ngërëm ngeen ci réew mi ci xam-xam lu rëy te yaay leen ci dunyaa ba ñuy am dërëm boroom daaru tey ji xolam sedd na ci seen jëf yu rëy yi na na lii mooy bëggam borom daaru xol borom daaru tey jii xolam sedd na ci seen jëf yu rëy yi na lii mooy bëggam na buur yàlla fay leen te it sàmm leen ba ngeen mottali jëf ci mbooleem ku gëm sama sant moo tax moo def koy wolof juróoy njàmme Muusa mu raw mi raw koy xalam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.

ci waxtaan wu am solo wii nga xam ne moom nga ñu baaxee tey te mu jëmoon ci daaray alquranul karim yi ak li nga xamante ne moo ci aju te nga ni ko ci anam goo xamante ne anam gu leer la ci xamal ne kat daara euh, fa faw ñu xam ne li koy composé moom mooy sëriñ bi nga xamante ne mooy jàng mooy jàngale ak ki nga xamante ne moom lañuy jàngal. ak ki nga xamante ne moo fi indi doomam di ko jàng bi bëgg ñu jàngal ko kon ñett ñooñu mooy ñi nga xam ne ñooy composé dara kenn ku nekk ci ñett ñooñu nag mën na ma wax mën nañ cee mën naa cee yokk beneen sax muy société bi nga xamante ni ci la daara ji nekk te loolu waroon leen ndax ni nga xamante ne noonu la waree ab gouvernement ci am réew mu taxawal ay daaray tubaab ngir doomi réew ma di ci jàng noonu la waree tamit ci gouvernement boobu noonu mu taxawal ay daara alxuraan pour ñi nga xamante ne ñoom njàngu alxuraan moo leen gënal ñi mën faa yóbbu seen doom ñu fay war a jàng alxuraan kon mën nañoo wax ne daara moom ñeent ku seq ki nga xam ñi nga xamante ne mooy société bi société bi da ci am wàll wala boo xamante ne daf ko ci war a bay ñaareel ba waajur wi nga xamante ne moo bëgg jàngal doomam dafa am wàll woo xamante ne moom da ko war a bay ci daara jooju noonu ki nga xamante ne moom lañu yëkkati dongo bi teg ko ci ay loxoom mu koy jàngal moom tamit am na waar woo xamante ne war na koo bay ci wàll woowu noonu kon ñii mooy ñi nga xamante ñoo seq daara te kenn ku nekk am warteefu la war bu dee tabax ay classe ak recruter ay jàngalekat ak di leen fay ak tëral ab programme xaj na loolu moom société bi la war ma mu waxee société bi la war mooy gouvernement bi la war kon ni nga xamante ne noonu lañuy ñuy tabax ay école français ay école française noonu la ñu waroon tabaxee tamit ay daara donte sax nag fii na nii xaj na gouvernement bi am na lu mu ciy doxal lu mu ciy doxal ndax euh, euh, ñi ngi ci tabax ay ñi ngi tabax ay ay daara moderne fii na nii actuellement nii am na programme boo xamante ne tamit tëral nañ ko ngir daara moderne yooyu ngir koo xamante ne génne nga ca nga mën a mokkal alxuraan waaye en même temps tamit nga war a xam sa wàllu àdduna ak war a xam sa wàllu diina tamit teg ci loolu xaj na initiative bu baax la waaye nag ni mu war a doyee mën nañu wax ne doyewul noonu ndax loolu noonu ni nga xamante ne noonu la dëkk bu nekk amee ab école française kenn ku nekk maanaam euh, waa dëkk ba di ci yóbbu seen doom ñu ci jàng naka noonu dëkk boobu tamit ña fa nekk nekk ay jullit noonu lañ yittewoo tamit ay écoles yoo xamante ne dañ fay jàngale alxuraan di fa jàngale diine di fa jàngale àdduna kon kon daara moderne yi nit école française yi tasaaroo ci biir réew mi noonu tamit la daara moderne yi war a tasaaroo ci biir réew mi. Euh, ginnaaw àgguñ foofu nag xaj na ñu ngi ci dox ay jéego waaye jéego yu doyagut ñu ngi ñaan xaj na yàlla incha allah euh, ñu ngi sàkku xaj na euh, yàlla mën naa mën naa dogal incha dana doy waaye nag ginnaaw doyagut dëkk bu nekk am na daara ju fa nekk joo xamante ne am na sëriñu daara bu fa nekk di jima góorgóorlu am na ay waajur yu fa nekk yoo xam tamit ñoo yëkkat seen i teg ko ci loxol sëriñu daara boobu ngir moo xamal leen waaye nag waajur yooyu nañu xam ne nekkul seen wërteef dong ñu yëkkati xale bi teg ko ci loxol seen daara bi ngir mu jàngal ko kese ginnaaw bu buñ ko yëkkatee teg ko ci loxol sëñ daara bi ngir mu jàngal ko am na lu leen war seen digganteeg sëñ daara bi ndax sëñ daara bi tamit borom kër la te tamit daa amul njaboot war leen saytu am àq yoo xam yoo xamante ne daf ko war ci njaboot googu noonu te xaj na toog gi mu toog di jàngal donga yi dana dox digganteem ak ngir mu génn am lu mu sàkko ji ngir andi ko ci biir kër gi kon nag ñi nga xam ne ñoo ko tënk ci biir kër gi kon ñi ko tënk ci biir kër gi mooy waajuru ndongo yi ndongo yi nga xamante ne ñoo fi indi seen i doom ngir mu jàngal leen ñooñu ñoo tënk sëriñ daara ci ci biir kër gi ginnaaw ñoo ko tënk ci biir kër gi nag lam waroon a sàkku ji ci biti ngir dundi la ko ak njabootam kon loolu ñoom waratu ko waaye ñoom la war kon loolu moonaam parents d'élèves yi maanaam ñi nga xamante ne ñooy waajuru ndongo yi nañ bàyyi xel loolu bu baax ci ñi nga xamante ne ñoom lañ yëkkati seen i seen doom teg ko ci seen i loxo waaye tamit sëriñ daara bi nga xamante ne moom lañ yëkkati ay xale teg ko ci loxoom na xam ne moom tamit ab responsabilité bu mag lañ gàll ci aw loosam ndax euh, nit lañ koy defarloo te nag ki nga xamante ne mooy defar nit moom ci boppam dafa war a njëkk a defaru laata mooy defare ndax faaxidu shay'in la yu'ti la ñu wax maanaam nit ki lu nekkul ci moom mënu koo def ci keneen kon ki nga xamante ne moom lañ yëkkati ay ndongo teg ci loxoom war naa am nu mu comporté woo war naa am nu mu mel noo xamante ne lu lu lu société bi xemmem la lu société bi soxla woo la su ko defee noonu mu mel man koo def ci dongo yooyu noonu su ko defee bu ëllëgee société bi mën a jag kon xam naa ne lii euh, ab taxaw seetlu war bu gàtt rek boo xamante ne amoon nañ ko ci li nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane xam naa ne soññaat euh, waajur yi rek ci ñu ñu ñu jàppale sëriñ daara yi waaye nag soññaat sëriñ daara yi ci ñu xam seen warteef seen digganteeg ndongo yooyu ak seen digganteeg daara yi xam naa ne loolu incha allah bu ci kenn ku nekk bàyyi xel rek mën naa am ñu am ci lu ñu gërëm loo incha allah xam naa ne laaj yi xaw naa bari ba tax dañuy jox kàddu gi al oustaz Ahmad Mbow su ko defee mu ñëw ci laaj yi nga xamante ne moom la mbokk yi doon sàkku ñu leeral leen ko ci waxtaan wi. xam naa ne ñu fàttali mbokk yi rek ne incha allah suba ci euh, talaata ji dañu dañu fas yéene dalal Serigne euh, Lamine ci alaaxatul insaan bil xayawaanaat maanaam relation bi nga xamante ne moom moo dox ci diggante doomu aadama ak bàyyi ma yi bu dee ginnaaw suba ci àllarba ji incha allah ñu fas yéene ànd ak sa Amsatu Jaxate ci min axlaaqi Seyxul Xadiim lenn ci jukko yi nga xamante ne Seyxul Xadiim jukko woon na ko. bu dee alxames ji incha allah sëriñ bu Muhammad Kunta ci mafhumul jihaad fi tasawuf te mooy ni nga xamante ne noonu la tasawuf dégg jihaad bu dee ajjuma sëriñ Moustapha Mbacke Kawlax ci alwaqful islaami kon ñu jox kàddu gi Oustaz Ahmed Mbaw su ko defee mu ñëw ci laaj yi asalaamaaleykum wa rahmatullah a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci weeru koor wu tedd wi di leen ziar di leen balax di leen balax di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ceen suñu cheikhu naa ci turu muassasatul wafa bi xuquqil iman ñu ngi lay sant baax a baax ci waxtaan wi am gum am solo ak bàyyi guñ ko bàyyi xel tax na laaj yi firndeel na ko jàpp naa ne li fi joy ci laaj sax waxtu wi duñu may ñu mën a leeral yépp dañ ciy njëkkanteeg waxtu wi rek luñ ci mën a am waaye ci tur sa asasa Wafa daal sant nañ la ndax li wala fi wax dalaa dal jaay nga laalo fu ñu ceree def naa ku ñëw daal mu waxti waxtaane fi daara ak seen daara ak dongab daara waxtaane nga ko fuñ ko war a waxtaane kon loolu day lu am solo loo xamante ni dégg nañu waxtaan wi te bàyyi nañ ko xel bu baax a baax a baax mbokk mi da doon wax ni dégg na sa wax ni nga tàmbalee ba fii nga jeexale moom da doon laaj wan yoon nga jàpp ne buñ ko amoon rek buñ ko awoon rek dinañ am solution boo xamante ni bu bu gën lay doon waaleykum salaam waaw yoon wi nga xam ne buñ ko awoon am li gën mooy rek ku ne ci ñi seq daara jàpp fi mu war a jàppee ñi seq jàpp ñi seq daara ku ne bu jàppee fi mu war a jàpp rek danañ am li gën ndax bu fekkee gone gi yor gi yor xale bi def na li mu war a def xale bi jàng gone gi suñ daara bi jàngal ko na nga ko war a jàngalee xale bi jàng danañ am la gën loolu bu ñu ko defee rek mooy solution bi nga xam ne moom lañ gën a bëgg waaye nag mu doon loo xam ne lu daara bëgg la tam jafe maanaam am li gë am li mu bëgg am li gën daara bëgg na ko lool waaye mooy tànk bi muy sooxee mooy tànk bi muy sooxe waaye li koy mën a li koy mën a sottal daal mooy ku ne fi mu war a jàppee bu fa jàppee rek lépp sotti lépp sotti jërëjëf mooy dongab daara bi am na lu ko war sëriñu daara bi am na lu ko war woy juru donga bi am na lu ko war kenn ku ne góor góorgóorlu ca la war nga matal ko bu ko defee rek kon dana doon solution bi gën mbokk mi nee na dégg na ci biir waxtaan lu mel ni xeeti yalwaan yoog yooyu mu doon laaj yow looy wax ban taxaw seetlu ngay am ci ñuy tere dongo yi ñuy wàlla yalwaan ci mbedd yi ban taxaw seetlu nga ci am waaw taxaw seetlu bi mu am ci yalwaan yalwaan ñaari façon yalwaan la yalwaan bi may wax ni nga xam ne suñ daara bi daa bëgg jàngale te yàlla tax te mënut yor xale bi mën na koo dundal amul waajur xale bi it joxuñ ko lu mu yoree xale yi kooku li solution rek benn solution rek la am mooy gone gi ut lu lekk waaye nag xam nga wax naa léegi ci nga nee li sarax ak saraxe ak infaaq loolu nag yiw woowu nag ab dong daal rek moo ko mën a may ki ko ki ko ki ko war a jox ki ñu war a ki war am yiw saraxe ab dong bu yelwaan lay taseel mu sarax ko am yiw woowu waaye nag ci kaw ay sart donga daara bi daam ar yu mu war a yelwaan daam ar yu ñu yelwaane mooy am na ñoo xam ne fii nii nii seen yelwaan du ma 30 minutes dañuy génn bu ñuy sonnee tusbaar bu ñu julee tusbaar wàññi ko nañ bu dee waxtu añ bu dee reer bu ñu sonn génn nañ nes tuuti ginnaaw gee ñu ñëw nga xam 30 minutes du ko weesu kooku yelwaan bu baax la ndax loolu mag ñi mag ñi maanaam lañ doon def mën nañ ko xam nga borom daarul mooti mii daa sanc ay da daan sanc ay daara sanc ab àll donga yi mag ñi ne fa nekkoon di leen yar di liggéey biir liggéey yooyu nag moo yoroon seen lépp loolu na ginnaaw ñi fi nekk mënuñ ko lii solution bi donc moo fi nekk ku naan ñu naan ko amul la gën am di sës waaye bi ci des nag mu yelwaan bi nga xam ne dañuy yelwaane xaalis comme bi ma wax léegi yelwaan boobu ñëpp ci war a taxaw bi nga xam ne boo demee ci garage yi waxtu na nga gis fa gone goo xam ne day yelwaan xaalis nga xam ne doo xam waxtu muy jàng bis muy jàng fi ni ni may waxee rek am na gone goo xam ne boo ko boo demoon garage bi boo xëyee suba boo demaatee fekk ko fa bu ginnaaw suba nga dem fekk ko fa ñooña nag war nañoo xeex ak ñoom ndax ñooña ñoo tuumal dara ñoo tuumal dara ñooña la ñuy wax yelwaan bu bon waaye bii yelwaan bu baax la mënut a ñàkk jërëjëf mbokk mi nee na déglu na sa waxtaan bu baax a baax a baax léegi nee na ban taxu seetlu ngay am ci ñi nga xam ne dañuy yalwaat loo xale yi di leen sas maanaam ni kat donga bi faawu bis bi di nga ma yot téeméer wala di nga ma yot juróom-benn fukk wala yooyu. ba tey boobu it moom laa wax ne mooy indi indigéré yi indigéré yi fi nekk maanaam ñu jógee xeeti yi boori Saloum jóge jëm lu mel ni dëkk yële ci kaw boo ko seetlu ci dëkk bi ñu bari ñoo def loolu. man am nañu ma ci xam ñoo xam ne lu mel noonu dañ koy def dañ koy def waaye loolu it ñañ yor seeni doom ñu bari dañ fee ànd ak seeni gone andi leen fi nga xam ne amoo ci sañ-sañ am na ci ñoo xam ne da leen xam ñu yor ay gone ñetti at ba ñeenti at fañ jóge ba tey ji doo gis seen waajur waajuru xale bu fi jóg bu fi jógee ñëw fi ñooñe nag ci gone yi la ñu dund ci gone yi la dund dañ leen woon xaalis di yelwaan ceeb ñu ko jaay am na ci ñoo am na ko ñoo xam ne fu ñu nii dañu lëkkaloog benn jaaykatu ceeb ci marché bi bu xale yelwaanee ba noppi ñu daje di dem jaay ko ci loolu ci lañu fekk seen soxla te njàngale ma du am yoon kooku it war nañ ca taxaw yelwaan boobu baaxul yelwaan bi baaxul daal mooy yelwaan bi xam ne gone gi moom lu mun gone gi la soxlaal dong bi la soxlaal mooy gone gi bu gën war naa lekk war naa naan war naa nangam yooyu nag lim yelwaan lim yelwaanee ci la ko amee kooku moom mooy bi baax te loolee suñ daal koy def yëpp bu ñu amoon solution dañ koy bàyyi waaye yeloon bii nga xam ne mooy yeloon xaalis kooku boobu baaxut boobu baaxut. jërëjëf mbokk mi nee na ginnaaw bi mu rafetloo sa waxtaan da doon laaj. ci li ngay wax noonu rek maanaam am na benn jaaykatu ndékki bu ma xam ci Touba nee na ma nee na ma maanaam client mi gën a bari mooy doo nga doo nga yalwaan yi ndax ñoo ñoo ñoo ndékki ndékki la gën a neex ndax bu ñu xëyee suba bu ñëwee ñooy ñoo ñoo ñoo defar la omelette bi ñooy defar la yu mel noonu te yooyu ñu yelwaan xaalis ñoo koy def ñoo ñoo yelwaan ñoo koy wax ñoo may wax xam naa leen yooyu nag gone la bu ci gone gi tax saxee day mujj tàmm xaalis day mujj di sàcc def nag sud noonu bu ko amut mën naa def lu ne loolu daal loolu laa ci gis. jërëjëf kon daal ab sëriñ daara. du sas dongam daara ci muy yalwaani di di ko euh, mbokk mi nee na ginnaaw bi mu rafetloo sa waxtaan da doon laaj yow ban taxaw seetlu nga am ci li ñuy wooye daara moderne te muy lu bees luñ fi indi ba ca topp itam laaj xam naa dama la koy proposé ndoo bi ci des mooy ban taxaw seetlu nga am ci donga bi nga xam ne dafa yàgg ci daara ji lool te mukkalul ban taxaw seetlu nga ci am maanaam daara moderne dafa xew waaye daara daara bi ñuy wax daara mooy bu malheur newut ndax sunu maam yi Cheikh Ibrahima Faty mii borom Daaru Muxti daara dañ ko xamee woon mooy ji fi fekk ci jamono ji ba tey ak njabootu di ko sa di ko saytu kooku def naa daara yooyu bu fekkoon ne am na jeneen daara ju gën jooja ñu tànn loola alxeyru fi maxtaaruhu almuxtaaru laa fi lazi nufusukum taxtaaru mag ñi li ñu tànnoon nekkoon ca loole mooy li gën a sax mooy li gën a wér dem nañ na ba jamono toll foo xam ne xañ na li ma wax léegi ndakaaru gi boo am na ñoo xam ne seen doom bu ñu nekku ci yeen daar yi seen doom du jàng du am du xam alxuraan te xañ na ñooñu gàttandu leen ci lu mel nii dana tane dana tane mooy lu mel daara moo moderne yi ndax bu fekkoon daara yi ci suñu daara yi képp la am na ñoo xam ne seen doom du fa ñëw te boobaa yi woowu ñu am war a am yàlla mën na leen ko xañ kon loolu gàttandu loola moo tax mu tane waaye tolluwaay bu taxawaay boobu laa ko gis waaye bi gën bi gën mooy bi mag ñi nekkoon mooy bii nga xam ne Cheikh Ibrahima Fati moom la nekkoon ak mag ñi Sëriñ Tuubaa euh, seexaloon jërëjëf waaw xam naa laaj yi bari na lool waaye waxtu yi moo mel ni mi ngi sori kii nee na moom dafa am taxaw seetlu bu mu def mooy daara ji dafa gis ni ab donga dafay nekk boo xam ne sëñ daara bi ko yor. dong bi feebar na lu man ñeenti fan ba jàpp juróom ci sëñ daara bi sax yëgu ko mu doon wax looy ban taxaw seetlu ngay am ci diggante sëriñ daara boobu ak dong boobu. waaw dafa am lu sëñ daara ak sëriñ daaru am na am na ñoo xam ne <laughs> euh, bu ñu xëyee suba jéem ñoo xam jëm ñoo xam ci daara ji la fi xew maanaam sol nañ seen bubb rek léeg-léeg nga gis gën a coow ba coow léeg-léeg suñu duñu xool sax ràññee bi xam gone manqué na wala manqué wut. nga xam ne léeg-léeg intérêt bi am ci xale bi rek lañ intewoo waaye xamte woowuñ gone gi intérêt bi am ci bi am ci bi am ci bi am ci moom kookee nag faaw léeg-léeg gone gi lor ku mel ne sëñ Saliou radiyallahu anhu maanaam li koo moom seetlu la te mbooloo mi mu nekkoon bi ñu nekk daara ji léeg-léeg day ñëw maanaam jotaay bi muy toog ci biir daara ji day laaj day laaj gone goo xam ne mën naa am mbooloo mi bëri bëri dana xool gone goo te loola booba ay téeméer lañ daan doon kon nag ku yor ab sëñ daara sëñ daara wala ñaar fukki nit boo noppi am ku ci am ku ci ku lay ump kooka ñàkk ñàkk taxawee na nga war a taxawee la loolu suñ daara bu taxawee na nga war a taxawee gone gi bu jàng si rek balaa balaa 9 heures da xam ci lu mu nekk da nga xam fu mu nekk it loolee nag mooy kooku kooku yi mooy suñ daara xam ne mën naa toog ñaari fan wala benn fan doo nga ci xamul ci lu nekk kooku sëriñ sëriñ leneen la kooku sëriñ leneen la sëriñ leneen la sëriñ daaru <laughs> jërëjëf euh, mbokk mi itam mi ngi rafetlu sa xalaat lool déglu na waxtaan wi moom da doon laaj rek dañ dafa gis ñaari dongaa ngi nii di jàng ci daara ji kii baayam xaj na yoon Hmm. loolu xam naa ñàkk xam la rek waaye xul ma asalku alay min ajrin wa ma ana min mutakallifin gi alxuraan waxoon ku ko bàyyi xel sa kanam danga xam ne rek lu yàlla lay joxe moo gën a sakkan léeg-léeg nag am na ñoo xam ne mooy li ma la wax léegi am na ñoo xam ne dañuy dugg ci mécc mi dañ cey dugg te bokkuñ ci di ko wutee adduna ak daraja loolee nag ci daraja bokk na ci yii ñuy daan def waaye mag ñi li ma waxoon léegi mag ñi. gisoo ci menn mag mu daan def mel noonu jàng jàngalu mu mag ñi jàngale mag ñi jàngale mag ñi sëñ Saliou bi ñu nekk daara yi Xelkom UNICEF lañ koy xuma mas nañoo ñëw Xelkom mu nag dëpp jaar ci moom di ko wax naa ko yow dina nga saytoo gone yi neex nañu lool ndax fekk nañ fa nañ nañ leen for nañ leen war a fekkee mu ne nag loolee damaa jàpp ne li ngeen di def man man ngeen man ngeen man ngeen defal li ngeen def maanaam waaye defaluma leen man dama yaakaar ne kuy kuy jàppale gone man lay jàppale. loolu nag jàngalekat bi doon war a jàpp te xam ne yàlla rek moo am solo kon léeg loolu dañ am ci daara ji am na ñoo xam ne seen gone boo dee seen waajur dafa am war wërsëg moom lañ gën a saytu ki xam ne seen doom seen waajur amul dara duñ ko duñ ko bàyyi xel loolu nag erreur la waaye lu du li war a am li war a am rek mooy nga xam ne yàlla moo la booleel ñëpp nga saytu ko ngir jëm yàlla. jërëjëf bismillah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yal na yàlla nangu sunuy koor nangu sunuy jaamu yàlla te jéggal nu sunuy bàkkaar te yàggal suñu kilifa di